na nga sant sa borom waxoon na la li tax nan ngay def ba ay di puukarewoo sa xam-xam ak di ci ute alal ak hein ak yooyu yëpp di ci rëy rëyloo di ci sàkku li nga xamante ne mooy jiite loolu lépp ci alkade te waxoon na la li ngay def boo xamee digge bu tar ba ca borom bi digge lool dina tax nga génn ci dellul ci téeréb alquran bu ko defee di nga fa trouver tax nga wér mu ne yow kay li nga war a def cam si washkurhu sant ko moom borom bi jàlla màgg na wa alaata kawe na te yéegul an jaalak bi nga xam ne ci la la def wi a ndabu ilmihi xam-xamam bi bi nga xam ne moom lay dottil jaam yi mu boole la ci ndab yi niy def xam-xam alladi bi nga xam ne qad arshadak ba pare xam-xam ba nga xam ne ca la borom bi jaari gindi la yow ba mu la boolee ci ndabi xam-xam lool kay dangaa waroon di sant yàlla ba kenn ngay génn àddina moo gën nga jël loolee mu la dottil nga jël ko di ci ute leneen lu dut moom léegi nag muy ñëw di waxaat beneen feebar beneen problème muy fukkeel bi waaw bi nga xamante ne nii ci feebar yi nga xam ne dañu yu biire lañ caay-caay yi nga xamante ne dañoo takkaloo ak li nga xam ne mooy bakkan mu ne amma tamalluqun wa xawful xalqi wa taama'un fiihi wa hammu rizqi aw ishtika'uka ilayhi muddarar fa'lam bi'ajzihim li kawnihim bashar mu ne amma tamalluqu ndaal <laughs> ak tamalluqu mooy di jéem a neex benn waay ba di def yoo xamante ne dafa nitee di di wàcc sa bopp di toroxal sa bopp ngir neex ngir loo mën a am ci nit waaw wolof naan ko jàmmasle ak tamalluqu mooy jàmmasle waaw koo xam ne pare na jaay ndoxum xar kanamam ngir la mu war a am ca na toroxal boppam ci kanamu mbindeef ni moom ngir am ci ak la muy sàkku ci moom mu ne kantaa di def loolu le di wàcc sa bopp di toroxal sa bopp di nooyal sa bopp ngir mbindeef yi ci loo xam ne dara yàlla taxul waxawful xalqi ak di ragal jaam yi mbindeef ñii ni yow wa ak li nga xamante ne mooy di xemmeem fii ca mbindeef yi di xemmeem ca mbindeef di xemmeem mbindeef wa hamul ak yittewoo yow sa lépp mooy wërsëg kese voilà man daal nan laay amee wërsëg nan laay amee xalal voilà yii nii yépp awistikaaku ka wala nekk di jàmbat ilayhim ci ñoom bindee fi ab darar lor gu la dar dem au lieu nga tàmbalee ci sa borom delloo lépp sa borom te nekk ci sabab yi déedéet yow xalaatoo sax sa borom lor gi la dal ngay xalaat mbindee fi dem di leen ko jàmbat mu ne gis nga yii nii yépp ma fiy lim cam si waay waay jaam bi yow jullit bi faalam xamal bi ajzihim ci seenu lottu ñoom non seulement ñoom seen mbiri bopp dañ cee lottu du gisoon nañ ko di di ci ci ci bi muy wax xaalu li yarkan li abwaabi salaatin mu naan nan laay wéere samay mbir ci ñoo xamante ne nii ñoom ci seen mbiri bopp dañ cee lottu kii nii waaw lottug miskin yi noonu lañu lekk ci seeni mbir man nan laay ñëwee man bamba di di leen di leen tiis dara dara laa leen du tiis waaw loolee nag te lool ay at après téere bii da ko def ngir gis mooy la cohérence gis nga nit lii sëñ bi muy bind lii boobu xaalu li yar xewagul de ndax bi muy bind lii waajuramu góor waa ngi dund radiyallahu anhuma téere bi mu ngi doon dund alors que xaalu li moom moo génnoon àddina mag ña naan ko defal lii wag demal ci buntu buur yi mu ne maa bañ gis nga lim lay wax fii ba jëfe jotee lool la jëfe waaw ay at après loolu mooy ak nite loolu mooy ak topp nit la ngay wax daa war a dëggu ci yow bu ñëwee fekk la la ngay jàngale ci yooyu ngay ne waaye ay non dee leen déglu li may wax waaye bu leen xool li may def loolu waxu ko amul personnalité la voilà waxuñu la ne li ngay wax yépp ci lu baax di ko jële ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp ngay incarner mais dangay ngay def sa yulli sa dayo coono ngir di ci ne mais yoo xam ne dangay gis waa ji di ko def nga xam ne kii yëfu tayef la ko wax du def benn effort ngir génn ci yu bon yi ba pare di prêcher la bonne di wax lu baax waaw kon nag sëriñ bi ne la na nga xam ne gis nga yii yépp di wàcce sa bopp di nooyal sa bopp toroxal sa bopp ngir mbindeef di leen tiit di leen ragal di amu xemmeem ci ñoom di yittewoo kese li nga xamante ne mooy wërsëg di leen ko tiis loo am euh, njàqare goo am tiis wu la dal lor la dal nga dem di leen ko tiis fàtte sa borom waaye xamal ne faalam xamal ne waaye bi ajzihim xamal seenuk lottu li kaw nihim li tax ne ñoom ñu lottu mooy ndax ñoom bashar ay mbindeef lañ comme yow te mbindeef mënalu dara yaa ayyuhan naas antumul fuqaraa'u ila allah wallahu huwal ghaniyyul hamiid liñ ko fi wax bari na aaya boobu yéen mbindeef yépp yéen nit ñi naas boobu nag nit ak jinni ci la yéen yéene yi ñu aajowoo seen borom borom bi nag mooy ki doy ki ki woomal mooy ki doy mooy ki sant kon nag ñii nii nii mbindeef nga ñëw di wàcc sa personnalité di jàmmasla sa jàmmasle ak jàmmasle ak ñoom ak yu mel noonu la di toroxal sa bopp déedéet di leen tiitaka di xemmeem déedéet mu ne loolu da nga koo war a xam ne ñoom ay mbindeef lañ dañoo lot wa annahu lasta tanaalu illaa ma ma ma illaa ma laka qad qaddara rabbun mu ne wa annahu bokk na li tax nga génn ci jàmmas légeeg yii di wàcc sa bopp ak tiit nit mbindeef yi xemmeem leen di leen diis say soxla yoo xam ne dara yàlla taxut xamal ne ginnaaw bi nga xamee ne dañoo lott ndax ay mbindeef lañu wa annahu lasta yow na nga xam ne yow nekkoo tanaalu di jote ci ñoom di amee ci ñoom illaa lu dul maa la nga xam ne laka xad xad dara la nga xam ne moom la natt dogal ko natt ko laka ñeel la rabbun borom bi nga xam ne jàllaa màgg na loo fi wàcce sa bopp toroxal sa bopp ci kanamu mbindeef wala diw parce que ministre la wala boog borom domb tànk la wala borom alal la ma ne doo jële fa moom lu dut lu yàlla bindoo nattoon ko ne lii li ko jële ca moom mu ne li annahu jaffafa dhaka alqalama bi kulli shay'in kaa'inin wa qassama mu ne li annahu ndax kat borom bi tabaaraka wa taala <coughs> jaffafa dhaka alqalama wowal na waaw wowal na li nga xamante ne nii mooy hein këyit yoo yële mu doon binde jaffafa wawal na zaakal xalama mbind mooy la doon bind al xalamul mahfuz wow na waaw te lii muy wax ni yaawee xadiis la bu ñu waxee li mu wax yépp benn xadiisu mawlaana ibnu abbaas la radiyallahu anhuma bu après dinañ ñëw ci xadiis boobu mooy fendi na yëgal ne borom bi fendil na xalima ba mu doon fendil na ko bi kulli shay'in ci lépp nag kaa inin lu war a nekk wa qassamaata daal dina koy natt daal di nay séddale lu nekk la ku nekk la nga war a am def na ko jeex na kon nag jarul ngay toroxal sa bopp di wàcce sa bopp ci lu yàlla taxul ci ay mbindeef ngir am la dara ca ñoom doo fa jële lu dul yàlla bindoon lu jiitu ci dogalam ne loolu nattoon ko ne moom ngay am mu ne fa kullu man talaba ma lam yuxlaqi ta'ibatu la dahrihi lam yurzaqi mu ne fa kullu man képp koo xam ne talaba daa nekk di sàkku maalam yuxlaqi loo xam ne bindaluñu ko ko borom bi dogalul woon nattul woon ne lii dina ko am ci wërsëg mu ne moom loolee borom bi bindalul ko moom lay uti kooku temps yi ba kooku xelsee fa sonn koo dina sonn par force tout la dahrihi giirub dundam day sonn walam yursaqi tat toonam goog du tax ñu wërsëgal kenn du ko wërsëgal dara mu ne wala yakunu ghayru ma yuridu walaw xarasta ayyuhal muridu mu ne wala yakunu yëgal ne du nekk ghayru ma yuridu lu dut li mu namm moom borom bi tabaraka wa taala walaw xarasta même bu dee ne xër nga ci ut ayyuhal muridu yow mi nga xam ne yaa namm la nga namm loo ci xër xër xër doo ci am dara du nekk lu dul lu borom bi namm